بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 xulafaa'ihil muhtadiina wa ahli tariqatihil faa'iziina raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenantaam bi alayhi salaatu wassalaam eh, ñi ngi ñëw ba tey ci jotaayu tafsirul qur'an ci eh, tafsiru suratul ma'aarij fi nga xamante ne foofu lañu tolloon eh, ci suñu jotaay bi weesu mooy li aju woon ci mbiru ci borom subhaanahu ta'ala fi muy waxee di melal meloy borom gëneel yu màgg yi borom teraanga yu kawe yi nga xam ne ñoom ñooy dëgg-dëgg ndono yi ndono yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay mbokkam ci ay yenent alayhim salaatu wassalaam ñoom muy melale seen melo mu daal ci tudd ne alladhina hum ala salatihim daimun alladhina gaa yooye nga xam ne hum ñoom daa imuuna way sax lañu bu dul dara dul dara ala ci seen kaw julli comme niñ ko gise woon ci aaya bi maanaam dañoo tolloon ba tey ci njàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, suñu euh, aaya aaya bi bokk na ba tey ci li ñuy jàngatee kon ci suñu aaya bi euh, mooy ne ñoom bu dul dara dul dara itam maanaam li tax ñu jiital daa imuuna te mooy xabar bi maanaam ñu jiital euh, euh, ala salaatihim te mooy li nga xamante ne dafa maanaam muta'alliqun bil xabar la nga xam ne dafa aju ci xabar bi euh, ñu jiital ko ci kaw li nga xamante ne mooy jëmmi xabaar bi ci boppam mooy daa'imuna mooy ne day tegtale ne ñoom dañ cee am maîtrise totale te budul dara dul dara itam lii moom dafa nekk loo xam ne ci la sax maanaam te lépp loo xamante ne képp koo xamante ne ci sa julli da nga cee sax nga am ci xaal bi nga xamante ne moom mooy xaal bi wax sa digganteeg sa borom subhaanahu wa taala ci lu dul julli tamit noonu ngay mel loolu moo tax julli euh, mooy misaan bi maanaam euh, mooy rawsu bi mooy mooy barem bi euh, mooy li nga xamante ne tey misaan mooy mandaxe bi mooy balance bi mooy mooy bi tamit cest à su fekkente ne da ngay julli nga daal di am teewlu ci sa biir julli nga daal di toroxlu ci sa kanam borom subhaanahu wa ta'ala sa biir julli loolu moom mooy sa nekkee ci biti julli itam euh, naka noonu li nga xamante ne moom mooy ñëw ci sam xel ci julli di bëri lu mu lay xalaat loo ci julli sa xel di concentré wu ci loolu ci biir julli dafa fekk ne mooy li nga xamante ne mooy lii lii lii lii lii lii téye sa xol sa xel ak sa xol ci biti julli tey masalan bu fekkente ne da nga nekk nit koo xamante ne Euh, da def saa yooy julli saa yoo nekkee ci euh, euh, biti julli maana soo nekkee ci biti julli da ngay nekk di xalaat li nga xamante ne moom mooy mbiru politique wala ngay xalaat mbiru économie wala ngay xalaat xalaat mbir moo xamante ne xëy na ci ngay yëngatu ci liggéey et que sa préoccupation bi day jël sa sa sa saalu xol xel xol di jël maanaam mooy day euh, day da lay préoccupé ba nga xamante ne da ngay da ngay am istixraq ci da nga ciy lab maanaam danga nga ciy lab euh, bu boobaa su heure yu julli jotee su julli sax xel ci yooyu lay ne su fekkente ne da nga ko am maanaam seetaankatu film nga wala euh, seetaankatu ay football wala basket wala yu mel noonu et que daf la préoccupé ak yu mel noonu nga xamante ne loolu dafa nekk sa passion. su fekkente ne da ngay julli tamit xalaat yu mel noonu day faral di ñëw ci sam xel su fekkente ne danga nekk leneen maanaam ak lu mën a doon léegi nag su dee nag sàkkat xam nga wala ku yittewoo xam-xam di yittewoo masala yi et cetera sooy julli ñëw ci sam xel euh, yu bëree bëri yoo xamante ne euh, day xew su fekkente ne da julli soo tàmmee li nga tàmm rek loolu day faral di ñëw ci sam xel euh, su am ay jafe-jafe ci àdduna ñaare euh, sooy julli jafe-jafe yooyu tamit dañuy ñëwaat ci sam xel nga koy xalaat su fekkente ne jafe-jafe yooyu daf laa préoccupé euh, noonu la deme tamit su fekkente ne àllaaxira daf laa soxal euh, mucc ci safara soxal la mbugalu bàmmeel nga bëgg ci mucc bëgg xéewal yi nekk ci bàmmeel bëgg xéewal yi nekk àjjana bëgg tamit li nga xamante ne moom mooy mbiru adduna yi mbiru mbiru sa àllaaxira yawmal qiyaamati bokk jàkk Ah, lool tamit xalaat boobu noonu day faral di ñëwaat ci sa biir julli maanaam nga di ko xalaat di mu mu mu lay mu lay occupé su fekkente ne itam da nga ah, ne yow nitu borom bi la subhaanahu wa taala c'est-à-dire que buur yàlla subhaanahu wa taala moom ngay soxlaaloo ah, moom ngay xalaat sa xel ci moom lay ne sa xol dafa takkoo ak borom subhaanahu wa soo nekkee ci biir julli tamit noonu la sa xol di dem maanaam bu divagué maanaam di dugg fii dem fële dugg fële dem fële euh, te loolu li koy waral loolu kon maanaam mooy ne julli euh, jauge la barème la balance la maanaam mandaxe la nattuwaay la xamukaay la maanaam boo bëggee xam sa xol ci ban xaal la ne sa diggante ak sa borom subhaanahu wala bokk ndax ci sa xol xolu nitu àdduna la wala sa xol xolu nitu àllaaxira la wala sa xol xolu nitu yàlla la euh, xoolal sa xol nan lay mel soo julli xoolal sa xalaat ci lan lay dem soo julli loolu rek mën nga cee jauger sa bopp loolu day euh, firndilaat lu tax borom subhaanahu wa taala daal di koy daal di ñi nga xam ne ñooy ne ñoom rek ñi ngi ci keccet ci ñi nga xam ne seen mbir dafa jagadi euh, te seen mbir amul solo dafa doyadi et que ay doomu aadama lañ yoo xamante ne Euh, seen seen dañoo dañoo dañoo dañoo hmm, dañoo mën a saalit euh, te lu ne lu xew lu ne mën na leen a euh, daaneel mën na leen a mabal mën na leen a jaaxal mën na leen tiital mën na leen a rëngi-rëngiloo mu daal di jël maanaam mu daan di tudd ne ñeent ci kaccat nga xamante ne ñoom bokkuñ ci ñu settee leen ci moom mooy jullikat yi mooy jullit melo boobu nag nga xamante ne mooy melo jullit ñi mooy jëmmi melo bi nga xamante ne moom moo nekk ci eh, eh, moom lay moo tax mu jiitalaat ko daal di wax ne mooy alladhina hum ala salatihim da'imun kon eh, ci kaw loolu sax gi nga xamante ne moom la nit ñi di sax ci julli mënef na koo déggee ci dégginu dañ ciy sax ci di ko def nam ware waaye tamit dañ ciy sax ngir ne seen xol du jub ci xaal bi ñuy nekk ci buñ dee julli loolu kon day dañ dañ koy euh, jàngatee ci euh, aaya bi mooy ne maîtrise bi ñuy am ci biir julli euh, lool moom moo tax fi borom subhaanahu wa di wax naan qad aflaha al mu'minuun alladhiina hum fi fi salaatihim xaashi'uun ne dëgg-dëgg way gëm ñi texe ñoom ñi nga xamante ne ci seen biir julli yi dañ ci toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa taala toroxlu goo xamante ne ci seen cër yi la maanaam seen cër yi Euh, waaye maanaam mooy euh, respect bi ñuy am ci kanam boromam subhaanahu borom bi subhaanahu wa ta'ala ndax xam nañ ni dañuy déeyal ak seen borom subhaanahu wa ta'ala ci biir julli gi waaye ci seen xol ak seen xel maanaam seen biir tamit li nga xamante ne noonu la ñuy toroxloo ci kanam borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, loolu ci Fathul Qadir al a ash-Shawkani rahimahullah dafa ne dafa wax jom solo mu ne mboolem xeet yi dëppoo nañ ci ne nit ki maanaam mboolem borom foofu mi lañ ci jublu rahmatullahi alayhim dëppoo nañ ci ne nit ki du am ci biir julleem lu dul li nga xamante ne euh, li nga xamante ne moom mooy li mu ci euh, teewlu maanaam li mu teewlu ci biir julli gi rek loolu la am ci biir julli gi mu nekk mu dëppook li nga xamante ne dëgg la mi ngi ci euh, sunan musnad bu imam ahmad ibn hanbal rahimahullah bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam day wax ne nit ki la lekk day ñëw ci biir julli Euh, du am euh, du du teewlu lu dul mu ne ndax seytaane su su nit ki dee julli rek seytaane day ñëw ngir jax-jaxal ko maanaam naan yaa ngi fàttaliku nangam yaa ngi fàttaliku nangam yaa ngi fàttaliku nangam nangam maanaam seytaane noonu lay def su ko defee nit ki dootul mën a teewloote ci biir julleem euh, maanaam mu ne moo tax dana julli te du am lu dul genn wàll laa nit sax aw sulu sax aw rubu'a maanaam aw xum ba pare e, maanaam mooy du am lu dul e, genn wàll bi wala ceer bi wala e, kaar bi maanaam buñ ko xaajee ñeenti yoon wala boog buñ ko xaajee juróom wala juróom benn yoon wala buñ ko xaajee juróom-ñetti yoon nit sax dana julli ba buñ ko xaajee ba fukki fukki xaaj ci biir julli gi loolu rek la ci am lu tax ndax lool rek la ci teewlu moment boobu rek la ci teewlu loolu teewlu googu nga xamante ne moment boobu rek nga ci teewlu ci biir julli gi euh, parce que da def lu ñu tuddee salaatul mujahidin euh, salaatul mujahidin mooy jullit ñiy xeex di jihad ak euh, ak ak ak seen bakkan maanaam ñu toll ci foofu nga xam ne da ngay xeex ñoom bu ñu julli dañuy def saa su ne seytaane day ñëw di xeex ak ñoom donc ñoom ñu xeex ak seytaane bu ñu bu ñu su ko defee Euh, léeg-léeg seytaane noot leen léeg ñoom ñu noot seytaane mais duñ ko ko bàyyee moom maanaam duñ nekkoon seen xel dem na fenn rek ñu ñu continuer nekk déedéet daa iman dina am ci seen biir lu leen di yeddaat ne leen euh, da nga nekk ci julli dellu si waatal nga concentré wu su ko defee ñu jéem a concentré wu waat maanaam ñu concentré wu waat ci biir julli yi euh, moom moo tax noonu lay def ba keroog mu yegg muy pare maanaam su ko defee léeg-léeg seytaane daa di jël benn partie ci biir julli gi léeg-léeg moom ki nga xamante ne euh, day julli dafa war a këni euh, euh, dafay dafa dafa te tegtalawul ne ki di ki di julli ah dafa war a maanaam maanaam xam ne moom mënta teewlu wala boog teewlu bi da koo jafe lool et que du du du du teewlu ci julleem rek këni danaan kon bañ julli moo yem kon bañ julli julli gii nga xamante ne du ma ci teewlu du ma ci toroxlu kanam borom subhaanahu wa kon ñaari julli yooyu e, ñoom ñoo yem yamuñu parce que e, ñaari julli comme julli farata c'est-à-dire que tey boo teewluwul li nga dul am moom mooy njariñ yuy jugee ci julli mais di nga am tiyaabay ku julli maanaam le fait que taxaw nga farata gi di nga am tiyaabu boobu ba pare surtout di nga am di nga mucc ci bàkkaaru ki nga xamante ne julliwul maanaam ñaar yooyu di ko am léegi lan nga dul am mooy yeneen njariñ ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir julli ak ngëneel yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ne loolu moom moo tax ñaar nit di leen taxawandoo di julleendoo ci benn sàppe eh, mais dañuy rawante comme li nga xamante ne noonu la ki nekk ci suuf taxaw ak ki nga xamante ne moo nekk ci biddiw yi gën a kawe maanaam rawante bu toll noonu dina am fekk ñoom ñaar ñoo dend di tareendoo même Fatiha wala ñu bokk même imam te loolu li ko waral mooy euh, teewlu gi nga xamante ne moom mooy am ci biir julli gi euh, kon loolu euh, loolu lu lu lu lu bàyyi xel la léegi nag loolu daf ñuy yóbbu ci maanaam wokk na ci tamit li ñuy jàngee ci suñu aay bi mooy ñi nga xamante ne ñooñu sóobu ci yoonu yàlla maanaam ñi nga xam ne dañuy jokk maanaam ci sala maanaam comme ni ñu ko gisee ci sila dafa cee jógee maanaam silatu wal waslu wal wasla maanaam kon jokk egg euh, ak jokko ak borom bi subhaanahu wa taala euh, mooy dañuy nekk ñoo xamante ne li ñuy def dañ ciy sax maanaam euh, duñ ko rate duñu def ne dañuy def tey suba ñu bàyyi déedéet maanaam dañuy nekk ñoo xamante ne dañuy am permanence maanaam ci li ñuy def maanaam ndax gis nañ baatu daa im foofu la jógee naka noonu dañuy dal seen ay julli mais seen jëf yi tamit dañ ko ciy def et foofu salaat Euh, day yor maanaa julli waaye day yor tamit maanaawu lépp loo xamante ne dañ ciy tudd borom subhaanahu wa taala moo tax borom subhaanahu wa taala ñaare su tuddee julli daf koy boole ak zikr maanaam loolu moom moo tax comme fi mu naan wa aqimis salaata li zikri maanaam taxawalal julli maanaam ngir zikr bi nga xam ne moom nga may def mooy tudd bi nga xamante ne moom nga ak comme fu demee ne borom subhaanahu wa taala bi mu naan inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar wala zikrullahi akbar euh, bo bo naka julli. mu ne aqimi salaata nga taxawal julli lu tax mu ne inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar ndax julli day tere eh, njombuteef yi ak yu ñaaw yi yuñ sibla waaye mu ne wala zikrullah akbar waaye giñ naa ne tudd gi ñuy tudd buur yàlla subhanahu wa ta'ala gën a mag cest dire que eh, tudd gi ñuy tudd buur yàlla subhanahu wa ta'ala nga fi mu waxee ne wa aqimis salaata li zikri eh, ngir fàttali ko ngir tudd ma loolu mooy ne kon tudd gi ñuy tudd borom bi subhaanahu euh, ak fàttaliku bi nga koy fàttaliku jox gi nga koy jox sa xol di teewlu ci kanamam di toroxlu ci kanamam euh, di dellu ci ne yow yaay jaam bi et moom borom bi mooy buur moom mooy borom te moom mooy yàlla te moom li mu bëgg rek mooy am euh, et que ci ay waawam ngay wii yaa ngi toroxlu ci kanamam di wane ni dëgg-dëgg yow jaam nga te jël nga mbuumuk jaam bi takk nga ko ci sa baat te jox nga ko ko moom moo am sañ-sañ ci ci yow ci mboolem anam yi te xam nga ni euh, li mu namm ci yow loolu rek kay am te euh, yow euh, da ko koo aajowoo moom borom subhaanahu wa ta'aala aajowoo boo xamante ne moo gën a tar ki nga xamante ne mooy liir bi ajo bi nga xamante ne moom la aajowoo di namp ci yaayam loolu. xam gi nga xamante ne moom nga ko xam di toroxlu ci kanamam noonu maanaam ci biir julli gi teewlu googu noonu mu akbar moo gën a màgg jëmmi taxaw gi julli gi loolu dafa am lu muy tegtale maanaam mooy ne li nga xam ne dëgg-dëgg moo euh, mooy li gën a màgg li tax borom subhaanahu wa ta'ala julli mooy loolu mooy xaal boobu nga xam ne moom nga war a amee euh, te mooy xa xaalu ko ubudiyya voilà voilà mooy euh, kon mooy moy mooy matlabul aarifina mooy lan mooy al qiyam bi huquqil ubudiyya voilà wa isbaatu haqqil rububiyya lii mooy li nga xamante ne mooy li gën a kawe ci di aarif billahi maanaam aarif billahi seen sàkkute fépp lii la mooy lan mooy nan la ñuy def ba nekk dëgg-dëgg jaam maanaam matal xaalu jaam giñ nekk jaam ci seen kanam borom subhaanahu wa taala euh, duñ fi nekk pour leneen pour sàkku leneen pour dem ci leneen euh, ci jotaay yi nga xamante ne moom mooy jotaay bi mujj biñ gisoon ci kooru daaw gi muy ñaar fukkeelu jotaay bi ak juróom-ñeent gisoon nañ ci ne Euh, arif bi euh, arif billahi bi kër euh, yi gisoon nañ ci maanaam melok ki nga xamante ne mooy waliyu bi mooy arif billahi bi buñu naan waliyu arif billahi dëgg dëgg dëgg nitu yàlla pire bi nga xamante ne kooku moom mooy ki ñu war a xàmmee ba war ko ràññee ba nga xamante ne kooku saa yoo xamante ne nit ki bëgg na dem ci borom subhaanahu wa ta'ala jokk day day dem ci ku mel noonu day dem ci ku mel noonu loolu gisoon nañ ko Euh, ci jotaay boobu ku ci dellu dina gisaat ñu leeral ko fa walilah alhamdu wal minna wax nañ ay caractéristiques yu bari yu xamante ne euh, nit ki mën na ah, mën na ci sukkandikoo en tout euh, am lu mu ci xam am loo xamante ne dina ko mën a jariñoo léegi kon nit ki su su su su su saxalee loolu saxal tamit ci ne borom subhaanahu wa mooy yàlla et borom bi li mu bëgg ci moom li mu ci moom bi nga xamante ne moom la amee ci moom ne dañ ko war a jaamu te duñ ko bokkaale ak dara loolu mu daal ci taxaw li nga xamante ne kon moom mooy objectif bi gën a mag ci saxal gi ñu saxal ak yoonal gi kon mooy di fàttaliku yàlla di tudd yàlla di dem ci yàlla borom subhanahu wa ta'ala te loolu mooy jëm ñu rañaan gi doon wax ci suñu jotaay bi weesu ndax ki nga xamante ne mooy dëgg-dëgg nandite bi mooy moo la naan nandite mooy aarif billah mooy kiy nande ci borom subhanahu wa ta'ala euh, kooku dafa nekk ki nga xamante ne euh, kon bu matee dëgg-dëgg te sóobu ci yoonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, xolam day nekk euh, xelam day nekk ci isra maanaam isra wal bi ñuy wax euh, du benn fan bu ko yenente bi def sallallahu alayhi wasallam fait benn symbole la isra wal mi'raj d'ailleurs comme ni wa alihi Isra wal Mi'raj rek moom gént na ko fanweeri yoon ak ñett laataa bu koy def maanaam muy am réalisation physique mais que Isra wal bi ni mu demee mooy ne moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam naka jekk musul denc denc di di rañaan di jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala di romb mboolem maqaama yi et cetera ba pare moom moo leen sax moom ci boppam moo ëmb maqaamaat yooyu yëpp loolu mooy wér euh, léegi moom te moom mooy barem bi nga xamante ne mooy baremu maqaamaat moom nga xamante ne Euh, maqaama yu ne ku nekk bu bëggee jëm borom subhaanahu wa ta'aala faaw ci moom ngay jaar buntu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala tëj na leen ba mu des leen buntu mooy buntu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa te amul beneen bu mës a am bu yeneen yeneen yi alayhi salaatu wa salaam boo nit ka bokk ñoom jamono maanaam ki nga xamante ne ñoom lañ ko yónni woon ñoom euh, dañuy jaaree ci ñoom ngir yegg si ci li nga xamante ne moom mooy réalité bu mag bi te mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mooy xaqiqatu xaqaayiq mooy réalité yu mboolem réalité yi sallallahu alayhi wa alihi wa bi sallallahu wa sallam eh, daa iman dafa nekk ci isra ak mi'raj loolu mooy li li am eh, ci léegi lële dañ ko symboliser ci zahir c'est-à-dire que lu mu dund li mu dund moom yeneen bi sallallahu wa sallam ci eh, zahir noonu maanaam ak jëmmam daal di tukki rañaan et cetera daal ci asamaan yi maanaam ba. Euh, fa nga xam ne mook boroom subhaanahu wa rek ñoo fa ne maanaam moom moo moo ko xam loolu euh, ñu déy ko fa wan ko fa luñ ak ay yeneen loolu mooy ne li nga xam ne moom lay dund ci spiritualité am euh, moom moo am jeexital ci biti ba nga xamante ne biiram ak bitam denn la loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu ko waxe woon bi naan moom suy nelaw suy nelaw Eh, mu ne tanaamu aynaaya wala wala yanaamu qalbi sama sama sama ñaari bët yi dinañ nelaw mais sama xol du nelaw parce que lu tax parce que xolam tout le temps mi ngi yeewu di nekk ak borom bi subhaanahu wa taala lool que moom moo tax moom eh, su ni muy gisee tamit ci kanam noonu lay gisee ci ginnaaw moom yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yii yëpp sax na ci saxiix yi eh, sax imaam al Buxaari ak imaam Muslim alayhima rahmatu wa ridwaanu kon. yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rañaan googu mu defoon maanaam loolu symbole kese la bis boobu symbole kese la eh, ci maarij am na benn xasida bu mu tuddee noonu eh, maarij wa mafatihu sawab fi hadratil jam'i wal wujudi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, xam ne ci turu yàlla yi laa ko defee ci lañ ko tëggee maanaam introduction bi ci vingt-trois bayit lañ yoo xamante ne day wax ci Eh, yeneen ci ci yenente bi sallallahu en tant que alquran maanaam ak li nga xamante ne noonu la synthétiser lépp eh, vingt trois bayit yooyu ah eh, muy symboliser tamit maanaam vingt trois années yi nga xam ne ñooy vingt trois années révélation yi après nag benn bu ci nekk tàmbale ci buwa après allah arrahman et cetera ba ba mu jeex loolu si al aliyu maanaam ci turu yàlla bi nga xamante ne moom la leen wax aliyu Euh, foofu leer maanaam euh, maanaa yi ñuy wax ni ci turu yenente bi a alayhi wasallam tuddaloon euh, nañ ko fa ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam kaw ñëpp maanaam dafa kawe dafa yëkkatiku ci kaw ñëpp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam que rañaan boobu nga xam ne moom la def maanaam ci donn ak incarné gi mu incarné tur boobu di aliyu maanaam ci la ko defee te lool dafa mës a nekk ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam bokk na ci liñ ci leeral ci xasida boobu ci buntu boobu Euh, wallaahi alhamdu minna euh, kon bi nga xamante ne moom mooy kon yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ci bi nga xamante ne foofu la maanaam ci martaba maanaam maanaam loolu mooy ay mbiram sallallahu wa alihi wa sallam kon moom mi ngi ci biir julli daa iman et que moom mooy al musalli fi mihrabi ayniha moom mooy ki nga xam ne muy julli ci kanam yenent bi sallallahu alayhi comme ni mu nekkee ci salaatu ghaybiya Euh, julli ci kanam borom bi subhaanahu wa taala moom ak borom bi subhaanahu wa taala rek ñu daal di ne loolu tamit moom mooy leeral li tax ci xadis bu nekk ci saxiix yi mu ne wa ju'ilat qurratu ayni fi salaat bi mu naan xubbiba ilayya euh, euh, mu ne bu def ne xubbiba ilayya nisaa'u wat-tiibu wa ju'ilat qurratu ayni fi salaat maanaam riwaaya bi am xul xubbiba ilayya min dunyaakum salaat min dunyaakum bi ci seen adduna maanaam baatu min dunyaakum boobu euh, loolu bokkul ci maanaam euh, dëgg la riwaaya la ci xadis yi mais nekkul riwaaya yi nga ne ñoom ñooy yi riwaaya yi mooy rek euh, daf ne sopp loo nañ ma ñett maanaam mooy yan mooy mu jigéen ñi te dinañ ci ñëw incha allah taala ci leeral lan moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee moom dañ ko soppaloo woon jigéen ñi lan lay tekki ci aaya yi nga xamante allah mooy mooy wax ci borom subhanahu wa ta'ala bi muy wax fii ci sourate naan wallazina hum eh, li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul aadun insha allah taala ci aay yooyu dinañ ci leeral eh, loolu maanaam boobu lan la mu ne wattiibu ak gëtt loolu tamit ci foofu insha allah dinañ ko fa leerale eh, gëtt la Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko sopp daf ko bëgg maanaam mooy di xeeñ lu neex mooy di parfumé wu te mu ne waaye nag wajoo elat qurrata ayni fi salat mu ne waaye dañoo def ne euh, li nga xam ne mooy seddal sama bët moom ci biir julli la ne te kenn rek mooy seddal bërtu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom moom moom mooy ne ki nga xam ne moom borom subhanahu wa ta'ala moo ko jagleel mu gis ko ko muy borom subhanahu wa ta'ala mooy buur yàlla yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa yàlla rek la sopp yàlla rek la bëgg yàlla rek la àndal yàlla rek la la jàpp yàlla rek lay wéeru ci yàlla rek la sukkandiko moom yeen borom subhaanahu wa ta'ala moom mooy nasirul haqqi bil haqqi mooy ki dimbali di jàppale yàlla ba pare jaaree ko ci yàlla moom mooy ki nga xam ne mooy al haqq mooy bii dëgg mooy ki nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, mooy ne kon euh, yàlla euh, euh, moom maanaam moom la yàlla sopp tamit moom la sopp te képp ku mu sopp ci cofeel gi ko sopp la ko soppee comme ni ñu ko gisee woon borom subhaanahu wa wax na ko ko ci sourate Al Imran mu naan ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah waxal ne eh, yéen yow yeneen bi sax sax waxal gaa yi eh, bu fekkente ne da ngeen a yàlla maanaam qul in kuntum tuhibbuna allah woote woo ngeen di woote woon da ngeen a sopp yàlla da ngeen a bëgg yàlla loolu doyul maanaam fattabi'uuni topp leen ma loolu mooy firndeel ni dëgg-dëgg yéen da ngeen a sopp yàlla loolu rek moo ko mën a firndeel mooy ne da ngeen may topp man yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te topp googu noonu maanaam na ci saas yi moo tax mu ne fattabi'uuni topp leen ma ko moo ne waaye nag euh, euh, bu ko defee yuhibbukumullah borom subhaanahu wa ta'aala dana leen sopp cofeel gu mat sëkk te dana leen sopp loo euh, bindee lii mooy kon euh, li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la ci sopp euh, borom subhaanahu wa taala ki nga xam ne kon moom la borom subhaanahu wa taala sopp mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi ci biir cofeelam ci la cofeelu ñëpp mën a dugg képp koo xamante ne nag du ci biir cofeel googu amoo cofeel ye bu amoo mbëggeel gi nga xam ne moom moo tax ñuy wax ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jagleel jagleel ko keneen euh, kon li tax kon maanaam te borom yenente bi sallallahu alayhi wa foofu ne yàlla moomu nag soo ko bëggee am mu ne yàlla moomu mu ne ci biir julli la ne fi salaam ci biir julli la ne maanaam kon ci julli ngay mën a kon nekk ak borom subhaanahu wa taala moo tax yonent bi sallallahu bi muy julli nekk ak borom subhaanahu wa taala laataa mbindee fi di am moom ak borom bi rek a ne maanaam mu di ko jullil mooy al-musalli fii bihaa bi aynihaa sa ba dara du dara fi nga xamante ne moom mooy borom subhaanahu wa ne fi yonent bi sallallahu la fi nekkal muy julli maanaam ci kanamam di toroxlu ci kanamam di julli. ci ay anam yoo xamante ne ay ay ay ay ay ay ay maanaam ay ay milliards et milliards et années-lumière ah, yoo xamante ne moom borom subhaanahu wa ta'aala rek la muy julli ci moom ah, muy julli ci kanamam di toroxlu ci kanamam ah, subhaanahu kon moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy kooku kon bu fekkente ne moom nee na foofu la maanaam lii seddal li nga xamante ne moom mooy qurratu aynum moom mooy nga xamante ne mooy seral xolam te mooy buur yàlla subhaanahu wa taala moom euh, la lay jaam la la la la ci biir ne maanaam loolu day wane day julli et euh, te kon ku bëgg am yàlla faw ngay julli faw nga nekk ci julli faw nga fonk julli faw ngay toroxlu ci kanam faw ngay euh, soobu ci julli Euh, te zikrullah googu foofu loolu la maanaam mooy euh, euh, teewlu googu nekk googu ngay nekk jaam daa iman di toroxlu ci kanam borom subhanahu wa ta'ala daa iman di nekk borom subhanahu wa ta'ala te amul fu mu yem amul fu mu yem maanaam loolu moom mooy zikrullah googu léegi nag borom subhanahu wala zikrullah akbar kon zikrullah boobu mooy di tudd yàlla di fàttaliku yàlla di dellu ci yàlla di toroxlu ci kanam yàlla moo gën a màgg lépp akbar moo gën a moo gën a rëy lépp voilà kon moo gën a rëy lépp mais moo gën a màgg tamit jëmmi julli ji nii rek te àndul loolu lay tekki waaye teg ca lawul ne toog moo gën julli li muy tekki mooy ni buy julli julli moo gën mais ci biir julli gi dafa am bu gën maanaam mooy julli ki nga xamante ne moom day tudd yàlla di fàttali ko yàlla di toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa ta'ala euh, te loolu nag moo tax comme que borom subhaanahu wa ta'aala daf ko wutal ay waxtu wutal ko ay anam wutal ko ay doxalin wutal ko ay defin euh, ci kaw loolu kon euh, mu yoonal yeneen xeetu zikkar maanaam lu ñu naan zikrullah moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ci boobu nga xamante ne dañ ci delluwaat ci borom subhaanahu wa nga xamante ne euh, même buñ dañuy nekk quand même xaalu concentration ak toroxlu ci kanam borom ak di tudd borom ci biti julli gi léegi moo kon ñu yoonal ko mooy zikrullah te ak ngëneel yi nga xam ne ñoo ci ab yëpp. borom subhaanahu wa ta'aala uskurullaha zikran kasiira doo leen tudd yàlla lu bari bari maanaam lu bari bari bari loolu kon utalu ko sax limite utalu ko sax euh, dayo maanaam na bari mais li bari li euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko leeralal maanaam euh, wala alquran sax leeral na ko ci ne zikar bu bëri bi parce que zikar mooy di tudd yàlla bu bëree ci yow parce que doomu parce que nombre bi du du bariwaay bi du ci nombre bi ci qualité bi la lu mata a xel la ci qualité bi la du ci quantité bi te loolu li koy wane mooy euh, naafeq yi borom subhaanahu wa taala daf leen a mel ne wala yazkuruna allaha illa qalila du ñu tudd yàlla lu lu bari maanaam mooy kon ñoom maanaam même bu fekkoon ne dañ doon zikar lu bare bare bare toog zikar lu bari maadaama ne ay naafeq lañ euh, seen seen seen zikar lu bari maanaam mooy borom subhaanahu wa taala jàppewu ko lu bari ndax la ndax defuñu ko ndax yàlla xol yi lay xool maanaam yow bi ngay toog di zikar sa xol mu mel ak borom yi subhaanahu wa taala naka tamit lan moo tax nga di ko def ak nan nan nga mel ci loola kon euh, kon kan qualité bi la ñuy wax mais pas quantité bi euh, te loolu buñ ko xoolee tamit dañu koy gis ci so xadis euh, soxna Aisha bi radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bi mu naan ahabbul a'mali ila llahi adwamuha wa in qalla borom subhaanahu wa mu gën a sopp maanaam jëf ji mu gën a sopp mooy li sax donte dafa néew te jëf jooju mooy wird loolu moo tudd wird maanaam mooy li nga xamante ne da koy def euh, te nga di ko jaamoo borom bi subhaanahu wa moo xam yàlla la moo xam ay julli la moo xam ay koor la euh, moo xam euh, yeneen xeetu jaamu yàlla yeneen yi ci des yëpp sàkku xam-xam di jàng alquran ak yeneen ak yeneen yëpp maanaam yooy ay zikkar lañ ay ay ay ay ay jëf lañ yi ci gën a borom bi subhaanahu a sopp nag mooy yi nga xam ne day ànd ak sax maanaam day ànd ak permanence nga di ko def ci anam bi nga xam ne mooy jiwaat loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, saxaaba yi radiyallahu anhum euh, maanaam nekkoon ñoo xamante ne dañoo amoon ay zikar suba ak ngoon te loolu alquran moom moo ko wax bi mu naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha euh, yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëlul sa bopp nga toog nga muñ nga nekk ak sax ak ñi nga xamante ne ñoom ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum te loolu euh, ndax aay yooyu ak bi nekk suuratul an'am li tax mu wàcc mooy ne euh, yéefiru Makka yi dañu bëggoon euh, ne yow ñun bëgg nañ di ànd ak yow sax mais ñi ngay àndal moo tax quoi xam nga seen classe sociale ak ñun boobu bokkuñ quoi xam nga ñun mënuñu di di di di ànd vraiment ñii quoi ak ñun suñu dayoo ni mu toll loolu nag alxuraan wàcc ne yeneen bi saa sam defal lii. voilà ñooñu noonu moo tax mu dem toog ñi nga xamante ne mu daal ni ñii la ma yàlla digal ne maa toog naa toog ak ñoom mooy ñooñu nga xamante ne donte ci zahir nii xëy na mën nañoo ñàkk euh, mën nañu am alal mën nañu ñàkk ndax ñu am alal a ngi woon seen biir waaye ñu ñàkk ngi woon seen biir waaye li leen caractériser woon mooy ne dañu tudd yàlla di dellu ci borom subhaanahu wa ta'ala waaw di zikar ah rawana rabbum bil ghadati wa ashi suba gi ak ngoon gi maanaam kon euh, comme ak tamit beneen aaya bi noonu wa sabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar maanaam na nga sabbal sant sa borom subhanahu wa suba géen ngoon loolu mooy zikkar suba zikkar ngoon wird suba wird ngoon lii moom moo indi mooy cosaan bi maanaam et que euh, yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa euh, daf doon jàngale maanaam euh, ay askar yoo xamante ne suba bi ak ngoon naka noonu yeneen xeetu wird yi ci jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xam ne moom mooy xirqatu suufiya Euh, li nga xamante ne mooy euh, yëre boobu nga xam ne euh, moom la ñuy jaayante bi dem ci borom subhaanahu wa te di ko def ak nitu yàlla yi yëre boobu jaayante la maanaam obligé wul mu nekk sol yëre mën na nekk saafonte mën na nekk benn zikar buñ la jox mën na nekk maanaam voilà fasante kóllëre et cetera maanaam yooyu yëpp muy bayaa dañ koy wax bayaa maanaam jaayante boobu Euh, te loolu noonu dafa nekk loo xamante ne <coughs> nit yàlla yi dañ ko daan def euh, mala yenent bi sallallahu alayhi wasallam sax daf ko doon def ak saxaaba yi radiyallahu anhum loolu moom moo tax tey bu ding moom yenent bi sallallahu alayhi su diglee nit dara daan ni ko eh, yow defal lii maanaam moom day jàpp ne loolu la koo war a continuer di def daa man donte loolu du farata maanaam donte loolu lan la sunna la maanaam euh, ngëneel la donte loolu ngëneel la comme li Seydina bi mu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam am mbir yoo xamante ne du ma ko bàyyi mukk ba keroog ma koy fekk ji te euh, mu daal di ci lim euh, woor ñetti fan yi nga xam ne mooy ayyamu biir euh, witar balaa mooy tëdd ak woor ñetti witar balaa mooy tëdd bi ci des fàtte naa mais li nga xamante ne moom la ko moom la xadis boobu na Seydina Abu Hurayra Euh, radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, loolu la ko loolu la ko doon loolu la ko doon wax euh, Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma moom bi mu ko waxee ay mu naafila mo moom naafila yi mu daan def ko ko wàññiloo ni ko dee ko defee nii mu naan ko loolu tuuti na ëpp dolli ma mu wax ko naka noonu jàng alquran bi mu wax ko ba ni ko def ko ñetti fan maanaam bu koy wàññiloo ba ni ko dee ko def rek ci ñetti fan yu ne nga wàcc kaamil bi defal loolu waaye tamit li nga xamante ko Euh, koor bi nga xamante ne euh, daf ko wàññiloo ne ko dellu woor ñetti fan mu ne ko noon noonu mu ne ko kon altine ak alxamis bu ne mu ne ko déedéet mu ne ko kon kooru yent yàlla daawuda bi alayhi salaatu euh, parce que boobu da nga koy def maanaam da ngay woor tey suba nga dog nga woowat suba nga dog et cetera loolu nga xam te ne yooyu nga xam ne moom la ko moom bi mu demee ba nekk mag gis na ni dafa commencé compliqué ci mu ne yaa laytani axudu bi ruxsati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak a neexoon ma jàpp ci woyofal gi ma yenente bi sallallahu alayhi wasallam woyofal mais sañatu koo bañ parce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo digal euh, te ak yeneen ak yeneen yu mel noonu maanaam mooy ne euh, jaayante googu nga xamante ne moom lañ doon jaayante borom subhaanahu wa ta'ala ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankufu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah ci beneen jàngeen alayhi Allah fasaduutihi Euh, képp mu ne ñi nga xam ne ñooy jaayante ak yow nañu leer na yow yonent bi sallallahu alayhi yàlla la ñuy jaayanteel parce que loxol yàlla yàlla mi ngi seen kaw loxo te pourtant ci zahir loxo yonent bi parce que lu tax parce que kóllëre gi nga xam te ne fasante gi nga xam ne moom ngay fasante ak nitu yàlla bi euh, ne ko dinaa fas naa yéene jaamu borom subhaanahu wa taala ci nangam loolu noonu dafa nekk loo xamante ne euh, day daal di nekk loo xamante ne lu war la voilà loolu day nekk lu war. ci sa kaw parce que lu tax la ndax ndax ndax kóllëre kooku day taxaw taxawaayu nizar maanaam euh, nizar ci ci ci ci sharia mooy loo xamante ne dama ni lii fas naa ko yéenee def te man maa ko teg sama bopp te dama koy def ngir yàlla rek tax loolu bu boobaa da ngay nekk dans l'obligation nga def loolu moom moo tax te te loolu noonu euh, bu boo ko jëfee liñ la ci la fay comme en étant ku def euh, kii naafila wala lu ñu sopp dañ lay fay comme ku def farata tey boo ne woon man euh, euh, waral naa sama kaw bopp ne euh, altine bu nekk dinaa ko wooral borom subhaanahu wa ta'aala buur yàlla dama ko koy wooral koor googu noonu comme da nga ko waral sa kaw bopp te def ko ci kaw ne jaam yàlla la goo xam ne sañu koo bañ parce que da nga kaa jaayanteeg borom subhaanahu wa ta'aala koor googu mënatoo koo rëcc mënatulaa rëcc tey boo amul boo mënu woon woor bis boobu sax après da koy fay maanaam loolu yëpp day wane li nga xamante ne maanaam comme su tombé Tabaski wala Korité maanaam après doo ko woor mais da nga koy fay euh, yooyu yëpp kon mm, day wane ni nga xamante ne noonu la Nizar foore euh, te borom subhanahu wa ta'ala dafa tagg jullit ñi ne yuufuuna bin nazr mooy ñi nga xam ne ñooy ibadullah jaamu yàlla yi dëgg dafa bokk ci ni leen melale mooy yuufuuna bin nazr dañuy matal li nga xam ne mooy Nizar yi def kon. Euh, bu ñu xoolee éléments yi nga xamante ne moom lañ jot a tudd fii maanaam te xeetu tënk la muy wird yi nga xamante ne moom moo am yi wird yi nekk ci tariqa yi foofu la jóge euh, mooy benn dañoo jaayante ak nitu yàlla yi te loolu xool Seydina Jarir ibn Abdallah radiyallahu anhu lu mu wa moom dafa demoon euh, am benn waay bu ko jaay fas jaay ko ko téeméer mu dem jël fas yu xool gis fas wi mën a daw quoi maanaam mën a jàpp baax lool mu dellu ne ko non yow dama lay jox deux cents parce que ñaar téeméer parce que euh, fas wi dafa mën a daw quoi ni ma ko jaayee bu doyut mu ne waa baax na mu jël maanaam noonu lañ def ba yegg juróom-ñetti téeméer maanaam a chaque fois bu demee xoolaat fas wi rek daane noo kii ëpp na lii dem jox ko ba mu juróom-ñetti téeméer mu ne ko mais yaay jaay wala may jaay mu ne ko non c'est parce que dama jaayante على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم والنصيحة لكل مسلم beneen riwaaya mu ne wa allah nas'al nafsa shay'an mu ne dañoo jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ne duñu da dañuy dégg dañuy toog xadis la bu nekk Sahih Imam Bukhari Sahih Imam Muslim yi yi may wax nii mu ne dama jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam xadis sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As bi tam radiyallahu anhu mi ngi ci saxiix yi xadis sayyidina Abu Hurayra bi tam radiyallahu anhu la kon du loo xamante ne maanaam ci ala darajatu si gën a kawe ci daraja yi wéeru xadis foofu la téere yooyu ci la yii may nekk li nii ci lañ ne maanaam du loo xamante ne dañ naan ndax wér na wala wérul est-ce que dëgg la wala du dëgg déedéet voilà euh, loolu mooy li nga xamante ne euh, dañ ci dañuy dañuy dañuy da mën a dogu ci ne wéru Seydina Abu euh, Seydina Jarir ibn Abdallah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu dani kon moom dafa jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci dégg ak topp maanaam kon lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax rek naa ko dégg naa ko topp te pourtant loolu faratal déglu yi waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam faratal mais téerewul daa wëlbati ku jaayante waat ak moom ci loolu waaye laay biir jullit bu ne loolu du farata comme li mu def noonu action boobu mu def noonu loolu du farata waaye comme jaayante na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam day dem léegi def ko saxaaba yi radiyallahu anhum bi ñu doon jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ji jihaad loolu farata woon maanaam kon ndekete jaayante ak nitu yàlla sax maanaam ajuwul rek ci ne li ma koy li may jaayante ak moom farata la wala sunna la wala ngëneel la wala yu mel noonu li ma li nga mënta jaayante mooy lu ñu tere lu borom subhaanahu wa ta'aala tere wala yenn bi sallallahu alayhi wasallam tere ko loolu moom mënoo jaayante moom ci loolu ah, léegi mais lu dagal sax lu dagal rek mën ngaa jaayante moom ci ne dinaa ko def ah, beneen bi ci def mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa jaayante saxaaba yi radiyallahu anhum kon mu ne mu ne mu ne ñu jaayante tamit mooy jaayante mu ci ne damay laaj biir bépp jullit bépp jullit damay su ma gisee dama koy jox conseil bu baax su fekkente ne gis naa lu ma ko mën a conseil voilà parce que dafa am solo mais ñetteel bi ci des mooy wa allah nasala naasa shay'an te daf cee bokk ne du ñu laaj nit ñi dara mu ne moo tax léeg-léeg dañ daan yéeg ci kaw fas déglu bu baax li mu wax dañ daan yéeg ci suñu kaw fas suñu kaw waruwaay yar wi ñuy dàqee fas wi ñu koy làbbale yar wi wadd te duñu ko ñemee laaj nit ñu ne jottali ma jottali ma jottali ma baal ma nga jottali ma yar wi doo ko ñeme da wàccal sa bopp jël ko parce que dañu jaayante woon ak yeneen bi saa saa ne duñu laaj nit ñi dara te pourtant loolu du du farata ñàkk laaj nit ñi du farata du sunna xattaa ba sax mën nañ sax luñ sopp ci luñ joyal noonu xanaa ci yenn cas de figure mais ànd ak loolu dañ cee jaayante ak yeneen bi sallallahu alayhi wa parce que buñ ko xoolee sama circonstance daf ko laajoon Euh, euh, période boobu dafa laajoon ay nit ñoo xamante ne farlu bi ñu farlu buñ compter ci kenn ci seen jëm bopp rek lañuy compter ginnaaw yàlla parce que liggéey bi moo réyoon te bu ñu lajjoon ñoom diine ji dootu jeex na fi fini dootul yegg seeti fii mais li nga xamante ne kon euh, ay ay ay effort supplémentaire lañ leen laaj ngir ñu jaayanteeg borom subhaanahu wa ta'aala loolu lii moom moo waral. Euh, nit yàlla yi bi nga xamante ne ci la ñëw euh, ci ci ci euh, saxaaba yi radiyallahu anhum doon nañ jaayante taabi yi tamit ainsi de suite taabi taabi yi loolu moom moo indi ci buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu sharia am nañu boobu moom wala fiqh maanaam fiqh moom mooy bu ñu xoolee ci xadis sayyidina xadisu su alu sayyidina Jibril alayhi salaam maanaam laaj bi sayyidina Jibril laajoon alayhi salaatu wassalaam naan yenente bi saasam lan mooy islam lan mooy iman lan mooy ihsan la xadis bu si boobu euh, suñ ko xoolee laaj bi mu ko laaj bi mu ko ko waxee bu ñu xoolee loolu moom mooy li nga xamante ne moom ci la fiqh génne xam-xam maanaam xam-xam fiqh ci loolu la génne te loolu mooy base bi parce que fiqh xam-xam bi yëpp boo ko xoolee buñ ko xaajee ñaari xaaj yu tool yu ñaari xaaj rek benn bi moom moo tudd al ibadat bi ci des tudd al muamalat eh, eh, mais ay ay ay ay ay catégorie lañ tamit ñoom ñi ñëpp seen bopp ay catégorie lañ maanaam du duñu duñu duñu même chose mais ibadat yi mooy jaamu yàlla yi te juróomi ponk l'islam yi ñoom ñooy base li nga xam ne tam moom mooy al muamalat yi mooy eh, yi ñuy nit ñi jëfante yi yi nga xam ne moom la ñuy jëfante yi nga xamante ne c'est socioculturel se social et cetera ak yooyu Euh, politique économique euh, et cetera ak yooyu yëpp sociétal tout loolu loolu moom mooy al muamala loolu moom moo tax euh, ibadaat yi moo tax boo xoolee téere fiqh yi comme que ibadaat yi ñoo ëpp solo téere fiqh yi foofu la ñu tàmbalee mooy julli d'abord te bu moo ëpp solo après solo après azaka la ñuy teg parce que mu ëpp solo après et cetera voilà après souvent koor nañ ci teg mais am na ñu ci teg ak doog indi koor ala kulli haal te loolu li ko indi mooy xadis sayyidna Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma euh, bi nga xamante ne dañ dafa ni dañoo tabax l'islam ci fukk bu niyal islam ala xamsin xadis boobu mi bi mu waxee loolu euh, ci yenn riwaaye surtout bi nekk ci njàlbeenu saxex imam Bukhari rahimahullah ci kitaabul iman moom la jëkk indi ci xadis ci kitaabul iman euh, boobu dafa jiital aj bi dooga wax weeru koor loolu tax par exemple moom noonu la ko topp toftale mais ala kulli xaalis li ci ëpp ñoom ak koor euh, la ñuy jiital indi ak après nag ci li ñu doog a dugg yi mooy daal di waxtaanee li nga xamante ne ñee ñu ci ëpp euh, ñenn ñi ci borom ko xam dañuy indi d'abord sëy euh, fase et cetera doogu indi buy mooy jaay ak jënd doogu indi yeneen yi ci des am ñoo xamante ne buy wax la ñuy njëkk indi kitaabu buy wax mooy njaay ak jënd yi ak lépp lu ci aju ak yi ci tegu ci ginnaaw yëpp yëpp yëpp lépp lu aju ci interaction entre nit te alal bi ci dugg wala yeneen ak yeneen yëpp ñu dugal ko ba pare daal di indi nag li nga xam ne moom mooy côté sëy ak li nga xamante ne moom mooy côté euh, ay facette yi nga xamante ne nag ak yooyu yëpp euh, euh, amuñu rapport ak yooyu yëpp comme ay ay miras yeeg ak yu mel noonu ne moom lañ ci jublu mooy ne li loolu loolu loolu loolu jaayante googu hmm, eh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def voilà et que eh, juróomi maanaam voilà liñ ci jug maanaam liñ ci jublu woon mooy eh, fiqh bi fiqh bi kon moom moo aju ci xam-xamu xam-xam boobu léegi mu am iman li ko laaj loolu moom moo aju ci xam-xamu ñuy tuddee usulu fiqh ok usulu diin wala boog al fiqhul akbar mooy usulu diin mooy cosaanu diine ji wala fiqhul akbar parce que boo xoolee même ci l'islam bi koy wax daf ni seede maanaam baatu seede yi la njëkk indi maanaam eh, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa yooyu la njëkk indi te boo xoolee yooyu lañ développé ci kitaabul iman eh, ci ci al iman boobu plutôt bi mu naan ko lan mooy iman bu daan koy leeralal iman boobu indi juróom benn ponk yi ngëm yàlla yi yooyu la ñuy la ñuy détaillé ci aqida maanaam aqida usul diin ilmul eh, kalaam lañ koy tuddee dañ koy tuddee tamit tawxid xam-xam ilmu tawxid et yooyu la ñuy traité foofu maanaam eh, léegi nag ci biñ ne al ihsan eh, mu laal ko ihsan mooy lan an ta'budallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka mooy nga jaamu yàlla ba mel ni comme si yaa koy gis te xam ni soo ko gisul moom mi ngi lay gis eh, loolu moom moo dugg moom la kon xaqiqa buntu xaqiqa yëpp am maanaam xaqiqa ci ci ci ci ci ci buntu boobu la dugg voilà léegi kon dañ naan sharia aqida xaqiqa bu ñu waxee fiqh Euh, mën nañu wax euh, um, kalaam ilmu kalaam ba pare daal di wax tasawuf ilmu kalaam wala tamit daal di wax tasawuf maanaam mooy bi ci des euh, le fait que nag ñu bàyyi xel lii may wax nii le fait que bi ci jëmmi boppam ñu naan ndax rot na ci alxuraan ak sunna waaw wala de loolu pertinent wul maanaam bu question bu pertinent xam nga lu tax dinaa la wax lu tax li tax mooy alxuraan ak sunna borom subhaanahu wa bi muy indi. dégg lu baax li mu ne wax borom subhaanahu yi nga xamante ne moom lañuy xam ñun en tant que euh, baatu yi ñu xam ñun ci buntu sharia bu ko alquran sunna dee jëfandikoo du ci jublu sax xattaa ba maanaa bi nga xamante ne moom lañ ko xamee ci ginnaaw gi ci mustalahu maanaam ci terminologie wu borom xam yeneen yi ci des tey baatu sunna sunnatullah allati qad xalat min qabl par exemple alquran jëfandikoo na ko mais yorul maanaam sunna ñun li ñu li ñu naan alquran ak sunna yorul yorul maanaam boobu xataa ba bi sallallahu alayhi wasallam bi mu naan euh, bi mu naan fa man raghiba an sunnati fa laysa minni lii mooy sama sunna maanaam mooy euh, jubluwuñ ci par exemple xadis euh, xam borom xam xadis yi bu ñu nee sunna bu ñu nee sunna jubluwuñ ci baat boobu borom xam xadis bu ñu nee sunna xadis rek lay xadis lay tekki alors que borom xam-xamu usul ñoom bu ñu nee liñ ci teg liñ ci liñ ciy jublu mooy lu yonent bi sallallahu wax wala mu def ko wala lan euh, wala mu saxal ko alors que borom xam-xamu yi ñoom bu ñu nee dañ ciy yokkaale lépp loo xam te ne melo la bu moom bu moom aw wasful xalqi xul xul xul euh, euh, xulqiyin aw xalqiyin aw xuluqiyin voilà wala boog meloo woo xamante ne jëmm ji la aju wala ci. jikkoom la aju am na sax ñu ci yokk aw siira ba pare ñu yokk ci ne attention ñu yokk ci ne wala lépp loo xam ne wa aw kullu ma udifa wa ma aw fi'lin ak lépp loo xam ne dañ ko askanale ci saxaaba yi tabi'ina radiyallahu anhu ci wax ak jëf maanaam ñoom bu ñu waxee sunna loolu yëpp lañ ci dugg borom xam-xam fiq soo leen déggee ñu ne nangam sunna la jublu lan lañ ci jublu mooy du farata te digle nañ ko lu ñu sopp la xattaa ba ci fuqaha yi seen biir par exemple fuqaha maliki rahmatullah ñoom li ñuy wax sunna ba tey dafa spécifique par rapport ak rek ñeneen ñi ci desee li ñuy wax sunna de manière générale kon maanaam pour wax la ne la terminologie bi baax bi xattaa baat bi loolu la maanaam par exemple buñu naan wa waajib lu war fa alquran bu dem fa iza wajabat su wàllam gi daanoo lay tekki fu daanoo lay tekki yenente bi sallallahu bu daan julli mu ne uh, wal maghrib uh, uh, wa salla al maghrib wa shams iza wa shams iza wajabat maanaam jant bi su waddee maanaam su su ci la daan julli ak par exemple ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim sangu àjjuma dafa tegu ci kaw maanaam dafa wadde ci kaw daan ala kulli muhtalim képp koo xamante ne maanaam majeur nga sangu farata googu bu ne yeneen bi saa bu ne dafa tegu ci kawam maanaam mooy te lool te tëruwul waajib en tant que farata la li muy tekki mooy sunna la boroom fiq yi amul kenn ku ci jàpp ne sangu farata bisu àjjuma farata la amul mboolem boroom ko yi amul ko ci jàpp te pourtant yeneen bi sax baat bu ñu jëfandikoo baatu waajib la jëfandikoo maanaam loolu li ñu ci tublu mooy euh, terminologie wax maanaam ba xattaa baatu fiq alxuraan su jëfandikoo baatu fiq jubluwu ci li ñuy wax fiq ni déedéet walakinna aksara naas la yafqahuna ak famaani haa'ulaa'i qawmi la yakaaduuna yafqahuna hadiisa ak yeneen ak ak euh, yaa saahibu maa nafqahu kasiiran mimmaa taqul et cetera ak yooyu yëpp nga xam ne baatu fiq lay jëfandikoo di wax foofu li muy tekki moom mooy dégg-dégg gu xóot loolu lay tekki ak xattaa ba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadiis mi ngi ci saxiix yi ba tey. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sunaan eh, ci hadith sayyidina ak ñeneen saxaaba solo nañ ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sunaan eh, man yuridillahu bihi xayran fi diin képp ku borom subhanahu wa ta'ala nam ci yow yiw gu mag a mag a mag lan lay def yufaqihu fi diin daf lay déggloo xam-xamu diine loolu du xam-xam fiqh la ci mboolem xam-xam yi nga xam ne mooy tax nga mën a xam sa digganteek sa borom subhanahu wa ta'ala sa dundin sa digganteeg sa borom subhanahu wa ci mboolem anam yi. ci mboolem domaine xam-xam yi loolu mooy fiqh mooy xam digg-digg bu xóot ci diine loolu lay tekki tekkiwul sax xam-xam fiqh bi maanaam kon baatu fiqh baatu fiqh en tant que fiqh maanaam en tant que xam-xam comme niñ koy waxee wala boog ñuy wax aqida wala tawhid euh, en tant que xam-xam bi wala boog yeneen xam-xam nañ jël naxwu wala xadis hatta xadis xadis alquran fu mu koy jëfandikoo baatu xadis jubluwu ci xadis yeneen tamit salaasa ahsanu min allahi hadisa ah wa man wa man asdaqu min allahi hadisa ku gën a dëggu yàlla ci wax waxtaan lay tekki voilà waxtaan lay tekki euh, te pourtant bu ñu waxee xadisu yenente bi sallallahu a wasallam ci ci ci xam xataa yeneen xam-xam yi sax liñ ci jublu du rek lu yenente bi wax mais li mu jëf ci la bokk ay meloom ci la bokk nuñ ko ko melale ci jëmm ak ci la bokk et cetera maanaam kon luy yëpp ngir wax na la terminologie bi moo tax ma ne la bàyyi xel bu baax lu ma lay wax moo tax ñu naan tasawuf waaw léegi loolu lu bees la waaye yooyu yëpp léegi mani su fekkonte ne loolu dana tax ñu ŋàññu ko kon dinañ ŋàññu xadis dinañ ŋàññu fiqh xataa xam-xamu fiqh en tant que xam-xam loolu existé wul jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam en tant que xam-xamu xadis existé wul woon jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xataa ba jamono saxaaba yi radiyallahu anhum amutoon en tant que xam-xam buñ téye en tafsir amut woon jamono jamono jooju ñu naan lii moo tudd tafsir amut lan moo tudd xam-xam bi nga xamante ne moom la ñuy tuddee euh, aqida euh, ñu naan ko tawhid loolu tax amutoon nii en tant que xam-xam jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu amutoon amul woon lu ñuy tuddee naxu ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam-xam mais est-ce que yooyu yëpp dañoo kon lan moo tax ñu mën a tànn yooyu ñu teg leen fii ne baax nañ mais tasawuf moom baaxul alors que tasawuf du dara lu dul luy leeral xam-xam bi aju ci yeneen bi sallallahu alayhi bi mu naan al ihsaanu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak comme ni fiqh di leeralee laaj bële nit eh, eh, aqida ah, di leeralee laaju ngëm gi nga xam ne ni mu amee tamit ay imam ci fiqh ñu ñu doyloo wóoru leen en tant que ay borom xam-xam fiqh noonu la amee ay imam yu ñu doyloo wóolu leen en tant que ay boroom xam-xam yi aqida ñu nekk ci ay imam comme abu abu hasan al abu mansur al maturidi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ay imam lañ ci d'ailleurs comme yor ay ngir ci biir xam-xam comme ni fiqh noonu la amee ngir ci biir xam-xam fiqh imam malik imam abu hanifa d'ailleurs moom la ñu war a jëkke imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad ibn hanbal ak ñeneen rahmatullah alayhi noonu la amee ay boroomi xam-xam yoo xam ne nag dañ leen a war a wóolu dañ leen di ndax loolu seen spécialité te dañ leen te war a wóolu ni ñuy nekkee imam noonu la ñuy nekkee imam voilà lii moom moo indi eh, xam-xamu eh, lii moo indi eh, tariqa tariqa mooy lan mooy su may jëfee sharia bi comme yeneen bi saa def ni mooy nga jaamu yàlla comme si yaa ngi ko gis xam ne bu gisul moom mi ngi lay gis mooy loolu mooy xaqiqa léegi sharia bi ak haqiqa bi nag amuñu dissociation maanaam mënuñoo tàqali ko ñoom ñaar dañoo lëkkaloo zahir ak baatin dañoo lëkkaloo ni sama ni ni ni ni ni ni sama zahir ak sama lëkkaloo bi maanaam tey nii may wax ak yéen rek yéen nii en tant que may wax ak yéen di ngeen xàmmee sama xaal maanaam wolof sax da koy wax feeñ wax feeñ maanaam da ngeen xam li ma gëm parce que sama biir li may wax nii mooy li mooy day refléter li ne sama biir da ngeen xam tamit li ma xam am li ma xamul parce que li ma xam moom mi ngi nëbbatu nekk ci biir mais su ma waxee di ngeen xam ne ah ci ndax am na niveau sàngam wala amul niveau euh, naka noonu su euh, euh, su ma doxalee su ma jëfee su ma biir ak su ma biti mi nga xam ne noonu lañ lëkkaloo xaqiqa ak sharia noonu lañ lëkkaloo mënuñu tàqali ko ndax xaqiqa bi mooy jëmmi sharia bi sharia bi mooy jëmmi xaqiqa bi waaye nag nañ bàyyi xel la du képp kuy dund sharia rek di nga mën a réaliser xaqiqa loolu déedéet léegi li lay dimbali ba booy mettre en application sharia bi ngay mën di jëfee xaqiqa bi yoon wi nga xam ne moo fi ne ci diggante bi di la ci dimbali loolu yoon boobu loolu moo tudd tariqa lii mooy indi tariqa yi jaayante gi ñuy jaayante ak sëriñ si muy tolloog saxaaba yi radiyallahu jaayante gi ñu doon jaayante ak yonent bi sallam topp ci ginnaawam di ko dégg di ko topp di déglu li muy wax di ànd ak moom mu di leen tarbiya ci tar di leen tarbiya di leen yëkkati leen tarbiya di sellal seeni jikko di def ci ñoom jikko yonent bi sallallahu et cetera ah di leen jàngal di leen leeralal loolu la dëppul di leen jox ay zikar ñëw yonent bi sallallahu man kii mu ne ko jàngal zikar sangam waxal naa ko loolu bariwul yonent bi sallallahu day toog du mës jàngale benn ñaan am ku ñëw ne ko man de damaa am aajo sangam wala man daal lii moo ma jaaxal wala yooyu mu ne ko del ñaan nangam loolu bëri ci ay xadis yu koy wane loolu bëri ci xadis mu daal di saxoo loolu nga gis li mu doon jàmbat ci boppam ci xolam ak ci ay xa mu deñ daf koy def wér loolu lañ naan wér saxaaba yi radiyallahu anhum dañ daan wirde alquran sax dañ ko wutaloon wirde muy juróom-ñaari fan yi lool mooy lu ëpp ci saxaaba yi radiyallahu anhum lañu daan def dañ daan wàcc kaamil chaque juróom-ñaari fan comme ni mu nekk xadis sayyidina Xuzayfa bi radiyallahu anhu bi nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah nga xamante ne bis bu njëkk bi dañuy tàng fatiha ak yeneen ñetti saar yi ci tegu te mooy baqara ali imran sourate nisa deuxième jour bi ñu juróomi fan yi juróomi aay yi ci teg maanaam ñaari ñaari aay par ñaari saar la ñuy par ñaari saar par nombre juróomi saar muy ñaareelu fan bi ñetteelu fan bi mu jàng juróom ñu jàng juróom-ñaari saar ñeenteelu bi maanaam yi ci teg ñu jàng ñeenteelu fan bi ñu jàng juróom-ñeenti saar yi ci teg juróomeelu fan bi ñu jàng fukki saar ak benn yi ci teg juróom-benneelu fan bi ñu jàng fukki saar ak ñett yi ci teg muy treize saar yi après rek. juróom-ñaareelu fan bi ñu jàng li ñu tuddee al-mufassal moo naam suuratu ba Naas lii moo nekkoon wirdu saxaaba yi radiyallahu anhum ëpp ci ñoom nii lañ daan wirdee alquran te dañ kaa takkoo wat saxoo ko loolu mooy wird euh, dañ daal wird ay zikar yoo xamante ne léeg-léeg ay subhaanallah lay doon ay astaghfirullah ala nabi ak yeneen ak yeneen saxaaba yi dañ ko daan def radiyallahu anhum yi kon yi nga xamante ne ñoo nekk ci tarixa yi dañ ko dañ ko teg parce que tout simplement ba pare mu ànd ak jaayante bi bu ko defee taalibe bi mën cee sax mën cee nekk parce que loolu moom mooy maanaam nit ki bu joppee ni lii farata la ci man sañatuma koo baax loolu mooy wér lool moom mooy moom moo indi tarixa yi euh, wér yi am ci loolu moom moo ko indi euh, kon dañuy yem foofu incha allah bu jotaay bi di ñëw euh, du ñàkk luñ ci ay précisions yuñ ci yokk rek incha allah euh, lëkkalewaat mbir mi ba mu gën a yi euh, ñu ñu gën koo gis maanaam ni tarixa maanaam lu indi tarixa yi lu leen tax a jóg ak lan la et que wird yi am solo gi nga xamante ne moom lañu am solo ak tamit zikar salaatu maanaam julli borom xamante ne lëkkale gi mu koy lëkkale lu bari ak ak ak ak tudd yàlla ak kon wird yi am importance biñ ci am ci wàll boobu ak diggante al wird ak al lan moo leen lëkkale ñoom ñi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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون